أستغفره واستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضالا بعيدا ونعوذ بالله من كل شر وسوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kon suñu borom yàlla jëlaat na wax ak amaan bu ñu naan itam jigéen ñoom ñi ñu ñoo jullit ak mbokk jullitam ci jataay tedd ba nga xam ne ci beneen bi dana benn ci neex bi ci benn ci ngeneen bi la bu nekk seede morom yomal xiyaam seede ka fa toog ak lam ko jëkk la ko wax luy ñaan ay yaakaar baax borom sëñ bi seede yomal xiyaam seede bopp jëngi seede jot bi ci alquran mission alquran mooy téere suñu borom bi tabaraka wa taala téere bu jógee ci yi am na biir am am na biir bu muy juróom-ñaari biir juróom-ñaar xam ngeen ak juróom-ñaar fukk ci langue sami dañ koy jëfandikoo pour jublu lu bari rek xam ne jublu wuñ ci lim bi bu ñu asamaan yi juróom-ñaar soo leen ne asamaan yi bari na rek xam ne ñaata la bu ñëwee aaya ju nekk wala baat bu wala xarfu nekk am na juróom-ñaari maanaa daf muy xamal rek ni maanaa yu bare bare bare làq ci biir daan ko waxtaanee insha allah laa yamassuhu illa al-mutahharuuna kaamil bi ci boppam dara raxu ko amuloo sañ-sañu ko sa andiloo njàpp muy ci saahir ci baatin xam-xami biir yi ci nekk sëñ doo ko mën a jëfandikoo doo ca àgg ci ko ndax araam na ci sa xol fekk setul setul ci ayib yi jikkooy doomu aadama yu bon yi al mutahharuna alquran malakuuti la malakuuti al malakut ak mulk bu ñu nee al mulk al malakut malakut mooy le roi spirituel de Dieu al bi alquran bu ñu mën a ko jiile te ñëw indi ñu yàlla alquran kenn mënul ne yàlla kenn mënul ne du yàlla waxi suñu borom la tabaraka wa taala aw meloom la bokkul ak ay jëfam aw meloom la te suñu daraam tëfuwul kon daraam du moom la ñu bind mu fees ak ay kawteef yoo xam ne aarifuna billahi ak raasixuna fil ilmi rek ñoo koy mën a loqat ñooy àgg fa mu di wax ak xel di wax ak xol comme alquran ngir xam ne wax ju jële ci yàlla ñaar wax joo xam ne dafa mel ni alxadis qudsi mooy maanaam di wax texte inspiré bi sallallahu alayhi wa sallam di waxee ne suñ nangam naan mel ne suñ wax parce que message ba ci boppam rek dañu ko communiqué moom moo ko wax ci waxi boppam kàllaam boppam ci waxinam comme téere yi jóge woon ci asamaan yépp yi ci yonent yépp indi lu dul li ci commandement li wax li ci commandement li ci def yépp waaw li jiin zabour ila axirihi ay texte inspiré la alquran mooy texte révélé Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxu ci lenn waxu ci benn xaraf waxu ci benn marque yokku ci dara wàññi ci dara wàññi ci noonu la ko ci daa jëlee ci àllah ko max indi ko loolu la solo ala qalbika bi idnillah wàcce ko ci xolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne malakut yi la xaliilun xashiyyun kon alquran min at-tajalliyat al-ilahiyya maanaam c'est une manifestation de Dieu suñu borom moo fi feeñu mbindeef yi kon da ngeen daal di xam ne du mbindeef alquran du mbindeef du lu ñu bind xam ngeen ne du almihnatu bi xalqi quran lu xewoon la ci sanga abbas yi yooyu ñu bëggoon a saxal dugal ci bopp nit ñi ne alquran bindeef la lu ñu bind la ak ci nit ñëpp bañ am ci ñoo xam ne li ñuy wax taqiya jëfandikoo moo xam ne li ñu lay wax loo boo ko waxul duñ la bàyyi boo ko waxee te saxul ci sa xol duñ la ko bindal Seydina Bilaal radiyallahu taala anhu jamono yi lislaam bi soog a tàmbali te ñi nga xam ne dañ leen a moom ku ci tuub ci la moom ci la moom dina mbugal te la kenn sañu ci yor alal jàmbur kenn moom ci dara naa bilaal ñu di ko ba lan mu wax tuuti tiit jàq ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam man alku naa mu ne ko lu la mu ne ko li wax nangam nangam mu ne ko in kuntum waaw mu ne ko waa kayfa tajidu qalbaka sa xol foo ko fekk na mel mu ne ko ni ma gëmee woon laa gëmee mu ne ko in in aadu fa ut suñu delloo dellul waxal li nga waxoon ñu bàyyi def aaya bi daal di wàcc man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin sharaha bihi sadran fa alayhim ghadabun min allah doomu aadama moom ban la ku seer la suuf lañ ko bind yàpp ak deret rekk la ngir joteem ak malaayika wala nga joteem ak suñu borom wala yeneen yeneen sax bind nañ ko bind boo xam ne man na jotee ñëpp moom moo diggalee malaayika doomu aadama ak yàlla kooku yeneen si dong la ko suñu borom fay malaayika yi mënuñu ko leneen du ko def kon bi nga xam ne nit moom yàpp ak deret rek la yonent moo dox digganteem ak malaayika ni malaayka ñuy dox diggante yàlla ak yenn bi waxoon naa léegi li nga xam ne noonu la aaya bi ñëwee ñu koy wàccee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari xeeti wàccin li malaayka ni ñëwee di ko wax dama dama kon yonante moom suñ suñ suñ suñ suñ suñ suñ suñ dafa am nag surtout yoo xam ne kéemaan la di jaaxal xol ak xol boo xam ne xol bu yéemu la ci lim a dëkk xol bu yéemu la ci lim a dëkk ak lim mën a xam amit yëg bu foor boo xam ne nit ñi amuñu ko mu xam ne ajuwul ci xel mu wute kon nit ñi ci bari ñu wute ñoom ci baatin lool kattanu spirituel bu diis koo xam ne bu xar aada la bu xar baax la moom la ko suñu borom defal ngir yen bi muy yenu loolu man tax mu mën a jëkk wax ni xam ko xam gu leer mën ko sara alquran dañ ko wàcc ci yonente bi alquran booy dafa def waxante wu nekk nit ñi yonente bi lay waxal ngir nit ñi ngir yonente bi wax ak nit ñi nit ñu xam ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim ci yow lanu wàcc alquran li ci bi na li naas maa nzila ilayhim ngir nga biral nit li ma wàcc ci yow xam ne kon nit ñi rek seen jëmmi bopp seenu dégg alquran dana manqué lool te mu doy waar moo tax bi yéefari ma kay naan suñu borom bu bëggee ñu gëm te woon mu yónni malaaka waaye walaw ja'alnaahu malakan la ja'alnaahu rajulan wa lamasnaa alayhim maa yalbisuun daanu àgg ci misaal loolu alquran bi bii ëpp bi mu ñëw muhit bi mu ñëw ak wasat bi maanaam milieu bi mu ñëw ni ma ko misaale woon sànq ni ñu wàcce woon ni ñu tuutee woon waaye wax bokku ci balaa dëgg maanaam éloquence moom suñu borom joxoon nañu xam ngeen ne xeet woo xam ne bi ñu bind wax la ñuy mën ndax lu ñu mën a bind rek dañ koy wax te lu ñuy wax dañ koy wax keneen di ko jël keneen di ko waxaat te ku ci dàq wax gën a yi wax gën mën a leeral lu lëndëm rek yaay amee jaloo bi xam ngeen ne jamono yooyu sallallahu alayhi wasallam waa ji xam ngeen li xewoon mooy jamonoy bularaa yi bularaa yi mu di ay poète yoo xam ne dañuy indi way yu kéemaane seen euh, suara wu sitta way wu ci gën a kéemaane dañu ba ñu tànnoon ci seen way yooyu juróom-ñaar yoo xam ne moom lañ tudde al muallaqat saba dañ ne dañ koo bind ñu ne ci ndoxu wurus dañ ko bindi aj ko ci kaaba gi pour teral ko ndax muy wax ju yéeme rek xam ne kon mu mel ni rek Sénégal ci wala fii duñ jàng buñ dara ñi daan ànd ak buur yi day tuddee épopée yi maanaam jaloore yi nga xam ne yu rëy la yi nekk li di nekk li njàmbaar yi nekk xew-xew yu bari nga xam ne looy dégg dana neex dana la dugg waaye bu fekkee ne ku koy wax dafay ku mën a wax jaare ko ci baat yu yéeme ak tarki bu rafet ci lay gën a duggee sa bopp ci lay gën a yéeme ci lay gën a xëcc sa xol loolu tax soxara wu yooyu nit ñi yéemal leen ba yóbbu leen ci makaana bu kawe nga xam ne nit ku amul dara kenn xamu ko kenn tegu ko fenn waxtu ko benn boykat bu siiw tegee benn xasida rek mu siiw ci àdduna ba nga xam ne ay doomam ñëpp dañuy ñëw di leen fekk nit ñëpp di jot ak moom ay jàppale comme muxallaq boobu noonu ko acha defoon. mais ñëpp nag nga xam ne alquran nee na ñu jomlu waaru waxuma la baatin ba waaye ci zahir ci rek waxin wi mu dikke uslub boo xam ne maanaam style boo xam ne xamuñ ko woon musul woon am ci adduna amul benn xeetu waxkat bu koy buy waxe noonu muy waxinu alquran waxinu alquran jaaxal leen ñu ne moom day jabar ak njabar la amee ndax li muy wax ku ko dégg rek moom li muy wax bokkul ak chef yi nga xam ne kuhaan yi moom la ñuy def ñëwul ak way way waykat yi way yi muy way mu yéeme bokkul ak xutaba yi nga xam ne dañuy def ay xutba ay discours yu yéeme projet nuyoowu ceeb lenn moom daal ni muy waxee moom moom da nga koy waxee ñu nag nañu tere kon ku ko déglu ndax ñu bàyyee cheikh bi peuple bi mu koy déglu léegi ñëpp tuub te ñun bëgguñu loolu kàngam ñi nga xam ne ñoo nànk projet ñi ci gën am prestige gën cee am nufus maanaam influence ñu taxaw ne ku déglootu Muhammad buñ la jàppee daañu def nangam ak nangam ñoom ñu ko doon tere ñu jàpp benn guddi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di jàng alquran bi kare mënuñu ko muñ ñoom ñeent kenn ku nekk jóge sa néeg di temp dox ndànk ci lëndëm gi ba àgg ci benn koñ ci koñu néeg Muhammad toog di déglu keneen beneen koñ keneen ci beneen koñ keneen ci beneen koñ ñuy déglu ba fajar jot fi ñuy ñibbi la ñu ci yoon wi ñu ngi yeddante xam ne ni ñoom def ñu ngi yàq li ñu doon def ñu ngi koy yàq ndax bu ñu xamee ne yéen ci ñoom seen bopp dañuy déglu si dootuñu mën a tere kenn ku déglu dootuñu a tere kenn ku déglu te ëllëg ca Muhammad sallallahu alayhi wasallam tàmbalee di jàng mënuñu koo muñ ñu defat nañ defoon ba ca ñetteelu yoon ñu soog a waat nag seen baaxi maam ci seen aaday maam ak seeni jaloore ak li ñu gëm lépp ak seen yàlla yooyu ñuy jaamu ci ci delloo seeti nangam ak nangam ñu soog a bàyyi loolu xam ne kon alquran ñu doy waar suñ gën a doy waar nga dégg arab dëgg yemuloo ci dégg arab nga xam alquran nga dégg nit ki koy jàng tëj bi ni ñuy duggee sa xol amul dara lu koy mën a duggee xolu nit loolu moo daan tax tuub yi daan bari moo tax sallallahu alayhi wa sallam xadis bi ñu taxal minna man lam yataganna bil quran yi bokkul ci ñun ku dul woyantoo alquran wala maa ngi wax yu bari lam yataganna boobu te imaamu Shafii yi xam na ne istigna na wante lu gën a bari ci ulama yi dañu ne ñu ne taxan nii maanaam rek alquran bu ngeen ko bëggee xam seet leen ko ci imaam yiy jiite julli ci gën a neex baat sax tànn nañ ko ci bu ñu yemee ci ngëneel yi tax ay gën a jiite yépp da agsi ci bala ñuy agsi ku rafet ku rafet yére ku gën a neex baat lu tax ndax ci gën a neex baat bu la jiitee xam nga ci julli xelam warul dem ci lenn lu dul julli bi ci la gis nag bu dee jàng jàng yi neex te xel day dem ci jàng yi kon yaa ngi déglu alquran ci la julli bi gën a mate moo tax ñu sàmm ñu sopp ku neex baat ci alquran gannaaw nag arab yi amu koon daawuñu daawuñu bind wax lañu daan def wax jooju ñu mënoon alxuraan ñu jombal leen ci ba ñu wax ñu bari tuub ba nga xam ne ñi ci tuub sax ñu gënoon a mën a way bu ñu tuubee seen way du rafet noonu ndax dañu am complexe ndax alxuraan kenn dootu ko yéen muy uslub maanaam muy tel bu génn aada bu kenn miinul woon ñu gis ne ba tey ci sulu alxuraan uslub bi européens yi xam ngeen ne ñoom ñu umpale woon orient la ñu da nekk ay digressions yoo xam ne day yàgg boo ko si bëggee misaal li tax ñu umpale woon alquran li tax ñu umpale woon Muhammad sallallahu alayhi ñu bañoon l'islam yépp day nekk beneen conférence waaye bi nga xam ne ñu njëkk a traduire alquran ci langue européenne yi fekk na européens yi dañu déggoon ñu ne alquran jabar la koo xam ne ku ko jàng rek tuub wala nga dégg ko rek da ngay ñu ragal ko def ko ne yëfi seytaane ci ko njëkk a traduire ngi biir introduction mu ciy wax ne amul benn européen bu mën a lire alquran maanaam traduction bi ba mu yéem la ndax répétition yu bari yi ak wax bi bi muy wax ñu mu nekk ci niwo boo xam ne dafa wàcc bala may tontu loolu da ngeen di xam ne loolu doy ma wax leen leen rek ñi mu jëkkëraat yëpp ëpp ñooñu opposé loolu xalaat yu féewaloon yooyu la ñu am ñoom dem nañu ba comprendre nag xam alxuraan yéene ji mu yéene ñoom ba di ko wax boo seetee ne ñi nga xam ne sax jànguñu lislaam waaye borom culture lañu léeg-léeg wax ko am na benn jibaru soir la woon cinquième ñu ngi ciy nekk li naan alquran ci jamono yi muy wàcc fi nga xam ne fi la langue arabe tolloon ci perfection bi alquran ñëwee rawee na ko ay maraaxil maanaam ay étape étape yu dul jeex ñu ne loolu ba léegi mooy phénomène mën koo xam ne amagul explication ba léegi am na explication ñoom ñi gëmul la amul ci ñoom explication waaye ñi gëm xam nañ ñu wax yàlla yàlla du moromu bi def waxam bu la nuróom wax mbindef takraar yi muy takraar ay aaya ak xissa ku nekkul raatax fil ilmi loo xam secret yi waaye alquran ni nga ci gën a yàggee ci jàng ko di ko seetal ci def te dabur di ci gën a xóot rek ngay gën a xamee secret yi ba nga xam ne da nga daal di dégg dégg dégg li sallallahu alayhi wa sallam wax ne amul wenn xaraf ci alquran bu dul am na ay géej yi xam-xam yu gën a xóot yeneen géej nekk ci suuf yooyu yeneen nekk ci suuf yooyu ndax Sayyidina Ali radiyallahu anhu danaa danaa ci dikk sax boo xamee loolu nga daal di xam ne kon alquran sakraar yi lu mun la ñàkk la lu li loo xam ne lii bu dikkulewul woon noonu bu dikkewul woon noonu dana lu bari dana def aarif bi jàng alquran moom dana wute ku dul aarif ndax li ma xam ne alquran dafa am bitti am biir bi ci la ulamaa yi ak mufassiroon yi foofu lañu yem mu ñu koy wees aarif wane yi ñoo dugg ñoo si yi bu ca lëgg lëgg géej xam ne bu ñu jàng alquran yii saa dañu mel ne ñu ngi koy dégg ci gémmiñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam yii sa day porté marque bi mu doon bi mu amee woon bi ko yonent bi muy génne ci gémmiñu yonent bi sallallahu ko leen xeeñ aarif bi nag ak siddiq bi daf koy daf koy bant koy xam ba mujj du mel ne mu ngi koy dégg ci gémmiñu yonent day mel mu ngi koy dégg ci gémmiñu jibril ba mujj mu mel ne mu ngi koy dégg ci gémmiñ suñu borom tabaraka wa taala ci li mën a tuddee gémmiñu suñu borom li ñuy wax métaphore dana dana ñu ko saxalal li nit ñi di am loxo suñu borom naan yëpp lay foog ay jima yooyu yëpp ci ñuy waxal nekk ci suuf kaw suuf xamul lu dundam yëpp yeewu ci suuf si xamul lu dul li mu xam ñu fekk ci ko ci li mu xam suuf si di waxee moom noonu waaye suñu naa lu mel ne suñu loxo yi wala lu mel ne suñu jëm yi wala suñu lam yi ñuy lu mel ne suñu jëm yi wala suñu lam wala yooyu xar bu nekk daf koy delloo ci suñu borom koy delloo ci taw di dëgëral taw itam di ko yeesal di ko dëgëral ci xolam di ko nuural ci ay biir géej yoo xam ne ji xam-xam la yu jéggi dayoo yoo xam ne li mu koy jëlee sax bu ko bindul bu ko jógee mën na ko fàtte bindul bëte mu dellu see su bu dellu see du yemu xamoo ne ya woon moo koy feeñu yeneen la koy feeñoo ci yeneen loolu lépp booleeg digle yi mu digle tere yi mu tere xabaar yi muy nekk li yu passé woon dël yi muy dël ku def nangam ma defal la nangam yomal xiyaam wala ci àdduna tëkku yi muy tëkku ku bàyyiwul nangam wala ko def nangam boole yooyu yëpp ay jëfam yu muy feeñal yu muy wane ci alquran mu mu kéemaane ak ay waxam yu mu wàqanteeg ñeneen ak ay turam ak i meloom yooyu yëpp nekk ci biir alquran bu ñu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg day mel ne ku toog ak nit di tubaab bi au point de l'âtre di jaar nekk ci féq taal bi di waxtaan lu di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko nekk li yeneen yonent yi ñu doxale woon li leen daloon ni ñu muñee woon njàmbaar gi ñu amoon li leen nit ñi defoon caay caay yi nit ñi seen coxar seen dëng di waxtaan ak ñoom di ko wétti mu ba mel ne mu ngi toog ak yonent yooyu ko fàtteloo coono yi ak weddi bi ñu koy weddi ak def ak di ko jéem a soraxal ak yooyu yëpp mu mel ne mu ngi dund ak yeneen yonent yooyu nga xam ne ni ñu jaare woon ak li ñu dajoon ñii ñu dagg seen bopp ñii ñu xar seen jëmm ñii ñu tëj leen ci néeg bi ñu lekk ñu naan ñu dugal leen ci teen tëj ko ñii ñu di leen yuuxu leen taaw ñii toog di waare ñii yéeg ci kaw terrasse doj boo xam ne nangami dizaine yi kilomètre sànni ko mu dal ci bopp bi dal di sedd bu yi tàlli ila axri ila axrihi ci borom tabaraka mel ne kuy waxtaan ak sallallahu alayhi wa sallam noonu di jiifal xolam di yëkkati xolam di ko wan moroomam jaar ak yooyu yëpp li su borom jamaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamaalullahi moo koy feeñ ci taar bi rafetaay bi jéggi dayo bi yéeme gi bu yéemu kuy naan te doo màndi mukk kuy naan li gën a neex te doo Isa jalaal jalaalullaahi muy bëgg a seey ndax màggaayu suñu borom ak fooraayam ak diisaayam ak réyaayam ak amaana bi doom aadama fasanteeg moom te mënu koo mottali ak responsabilité bu mag boobu yooyu yëpp ci alquran di ko adama di jàng noonu itam aarifuuna billahi waaye nag wut na yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam kullun yaaxudu bi qadri isti'daadihi kenn ku ci nekk ci kem sa ay disposition ngay jëriñoo ci alquran kenn ci mën na jàng benn aaya génn ci ci xam-xam li nga xam ne beneen aaya wàcce na fukki kaamil te du ko ci am ci xam-xam du ko ci am ci yoon du ko ci am ci leneen mu ngi aju rek ci xootaay ñi nga xamee ne ñoom aarifoon yi dañuy wax dara wala ñu jëf dara dem ba di ko tuubaat te fekk loolu jaamu yàlla la woon lu baax la waaye dañuy dem ba weesu ko weesu boo xam ne rus ne tegoon nañu fii suñu borom maqam maanaam fooraay bi joxoon nañ ko suñu borom wala ñoom gëm bi gëmoon nañ ko suñu borom weesu nañ ko ba nga xam ne rus nañoo dellu ci waat ñu di ko tuub mooñ te alquran di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam liyaghfira laka lahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def bàkkaar way ukki ci adduna ak mooy bu ma mën waaye lépp laka law maa taqaddama min dhanbika wa maa ta'akhkhar suñu borom di wax naan ngir ma jéggal la li ak li mu ci ay bakkaar moo di doomu aadama bi mu nekk doomu aadama te suñu borom kenn koo jox xaqam ba mu mat te lépp di bor fooraay boobu suñu borom foor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu xeebe boppam ci yenn ti jamono moom la suñu borom di wax jéggal jéggal mooy far am am ca fam toll woon mu am ca ci maqaama ni mu ci amee fii mu toll léegi bofaan itam lu mat misaal la njëggal boo gisee yonent malaayikaak yi ko yàlla wàllu yoo lépp di aajowoo njëggal lu mat a misaal la du ku def bàkkaar yi ñu xam rek moom la ñu war a jiital waaye aarifoona yooyu ñoom itam ak raasixoona fil ilmi nga xam ne kenn ku ci nekk ci tam say disposition ngay jëriñoo ci alquran ñuy wax tadabbur mooy set jàng di setantal aay yi di seet maanaa yi di ko méditer di ko taxamtiku seen xol day ubbiku bunti xol bunti leer yi ci xol yépp day ubbiku ñoom aarifoone yi bu ci nekk xeetu xam-xam ba mu xeetool di ci dugg bu defee ñu am mbépp namm nag suñu borom mel ne ki nga gën a bëgg ci àdduna nga gëj ko gis ni nga koy nammeel nammeel gu loolu mel ne que ku mar gis ndox mi gën a sedd gën a neex bu ko defee li ñu koy faje ñu dellu siwaat ci jëfi topp yi julli yeeg koor yëpp di ko teewlu nag ma xaar d'accord ak di fàtte ak bañ moy yi ak lépp lu jëmul ci yàlla waxtu ñu ko defee seen takku ak seenu dogu ak seen kàttan day gën a dëgëraat seenu dogu gën a dëgëraat ñu daal di takkuwoon taxawati rek jaar ci yoon yi nga xam ne mooy lu gën a jub jubal jëm ci yàlla ndax dañ ne yoon yi jëm ci yàlla mi ngi bare ne noo yi bindee fii dañuy xisaab seen bopp ci naq ak maanaam atome bi gën a tuuti cellule bi gën a tuuti dañuy xisaab seen bopp ndax def nañ ko ci lu bon war ko tuub wala defuñ ko dañuy xisaab seen bopp ci loo xam ne sax xel mënu ko xalaat wala la mënu koo wax ndax ragal gi ñu ragal yàlla ndax jege gi ñu ko jege yàlla na ko gën a jege ay ngir gën a ragale kàttanu ngëm googu kàttanu wóolu googu ak sax giñ ci sax ci la ñuy àgg ci li wax sax siddiqiya muy martaba bu kawe xam ngeen alquran ku mu tuddee nabi onay rek siddiq onay ulaika alladina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyina was-siddiqina sawmi-in wa shuhada'i was-salihin ulaika rafiqul sa'adul maqdur ba defee jóg doomu aadama boobu moom li ko faat ci adduna mukk dootu ko naqari lu mu ñàkk bu nit ñëpp amoon ay château ay palais ay avion am suuf loo xam ne amul fekk amul dara du ko naqari ndax leer na ko ne benn benn yoon bu ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wala akbar rek mu gën yooyu yëpp te ña ko dencal lu mu am itam du ko bégal ndax dafa xam yàlla ki xam yàlla bu ñu ko joxoon adduna bi ci biir nit dana ne ah xaw ma istidraaj la wala déet maanaam daf may jey daf may fiir borom ba ma topp xéewal gi alko wala déet du ko bégloo ngeen euh, xista afis ibnu barxiya ak Balaam ibn Baawura waxtaane naa ko ba tàyyi ci ay conférence Balaam dafa amoon xam-xam ba doy waar lu mat ñetti téeméeri ulama yu jéggi daay ci xam-xam ñoo daan fekkee dërsam maanaam bind leçon bi muy jàng demoon na ba bu téenee xool juróom-ñaari asamaan yi gis arsh ak kursi mujj na alku bi nga xam ne suñu borom jox na ko xéewal gu yaatu ci adduna mu topp ko wan gannaaw loola tarfata ay ndax dañ ne boo jubloon ci suñu borom fukki at geesuwoo walbati ko wax seetu la leneen diggante bu gàtt ne nga xefinu bët ngay walbati ko ci leneen diggante boobu li la ci faat moo ëpp li nga am ci ñeent fukki at yooyu ci biir li nga jaamu yàlla yëpp kon alquran ne li kay la tahzanu ala ma fatikum wala ma asabakum ngir du ngeen naqarlu ci li leen faat li ngeen amul mukk li leen dal itam du ngeen ci am naqar de fene demen feneen beneen tuur ci xadis li tay laa saa sof alama ma waxoon leen am naqar wala ñen dañu ko xol ci lu ngeen amul lu ngeen ñàkk teeboo ñeneen ñi am ko waaye itam leen jox li ngeen am itam bu leen ko puukareew bu leen ko damoo bu leen ko mbégoo bu dugg ci seen xol place ba nga xam ne moom la ngëm waroon a placé fa ngëm waroon a placé alal ji ak adduna ji bu ñëwee placé fi perte nga perte bi nga dem ak ci perte gaa ñi nag bu ñu geesu seen gannaaw bi ñu ak xam wa paa dégg ndigal daan koy jëfe topp ko ñu ahlu badri ñu defoon alquran fa ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabili laallakum tuflixuna yéen ñi gëm borom tabaraka wa taala takku leen wasila maanaam mooy moyen bu leen àggale ci moom moyen yi bari na góor góorgóorlu farlu ci jaamu yàlla takku xam-xam defal nit ñi lu baax góorgóorlu ba bàyyi lu bon xeex ak sa bakkan takkook ku lay dolli ci sa diine su la wàññi topp jataay yi nga xam ne da nga fay jëlee du lay jëriñ ci sa diine ba ci sarax ba ci lépp ak ndimbali kuñ aji ñàkk wala aji lot wala aji jaaxle yooyu yëpp wasila min wasail yaa ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajaahidu fi sabilillahi la'allakum turhamun wabtaghu ilayhi alwasilata wajaahidu fi sabilillahi jihaad nag jihaad ko jihaad bi gën a mag mooy jihaad ak sa bakkan li neex sa bakkan nga tere ko ko mu gën a gaaw a àgg ak yàlla ndax sa bakkan mooy sa noon bi gën a mag ah daa addu ko ndax ko la ci bay na gën bay ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee te ndax inna bi qawmin hatta nii nga mel boo ni rek suñu borom bàyyi la noonu yow kay yaay góorgóorlu lu la baaxal suñu borom nag gatandu la ndax dafa ne sama jaam bi bu doxee jëm ci man ma waaxu jëm ci moom bu ñukkee bu waaxoo jëm si ci man ma ñukk jëm ci moom bu ñukkee jëm si ci man ma daw jëm si ci moom maanaam suñu borom day dogale nit ki feeg yaa ngi def lu baax mu di lay gën a jegeel boppam di la gën a xamal di la gën a jàppandilal di la gën a yee di la gën a may rek ba nga gën a sawar gën a mën a sax ci li nga nekk boo taxawee nag mu taxaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne fab leen ci jëf di ngeen attan suñu borom de du yokkat lu dul ba kon alxuraan nga xam ne day génn nit ñi ci lëndëm dugal leen ci leer li ko Cheikh Ahmad Busiri waxe rek radiyallahu ta'ala anhu ne ka annaha al-hawd tabyaddu al-wujuhu bihi min al-ghuffaat wa qad jaa'uhu kal-humami kal-humami voilà alxuraan daal mu ngi mel ne kawsara déggu yonent bi mbàkk ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi nga xam ne dañu ñëw seeni kanam mel ni këñ ndax texee bi ñu lap loof ba mel ne yoo ci ñàkk kattan ñaaw ba kenn mënu leen xool mel ne seytaane bu ñu attal seen bopp di diri ko bu ñuy dox bu ñu agsee ci kaw sara rek jéego mbal ko yoon si bu ñu naanee rek gën a rafet weer bi gën a rafet jant bi alquran noonu la mel nit ki nga xam ne waaye nag alquran neen du bàyyi kenn benn mu womat la yóbbu àjjana wala mu jiital la jëmee safara kan lay womat jëme àjjana mooy ki nga xam ne mu ngi topp li mu wax respecté alquran bu ko déglu lu ñu alquran tere na ko mu bàyyi na lu ñu alquran digle na ko mu def ci la mën lépp ci muy jiital jëme safar mooy ki nga xam ne amul soxla ci alquran tegu ko fenn wala gëmu ko sax koy ba ma safar ka anna alxawd tabyadu wujuhu fihi min al usaati waqad jaa'uhu kal xumami وكالصراط وكالميزان معضلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقل وإلا تعجبا لحسود رآها ينكرها تجاهلا وهو أيضا حاذق البعيد قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقنه alxuraan mu ne kon mu ngi mel ne kawsara barke yonent boobu sallallahu taala alayhi wa sallam wala maa ngi dañoo wuute wuute yu bari ba léegi d'accord guñu amaguñu lu ci defal ndax kawsara bala ngay jéggi siraat la wala boo jéggi siraat ba noppi ngay ak kawsara jaar kawsara ñu ne kay kawsara kay xanaa da ngay jéggi siraat ba noppi ndax ku jéggi siraat mucc la xanaa kooku kay ci balka bi ñu ne déet ndax alquran kat kawsara kat hadis yu bare bare bare wane ñi nga xam ne sallallahu alayhi wa nee na damay taxaw kawsara mu ngi ànd ay naanukaay yu bare na biddéew yi asamaan moo gën a weex soow moo gën a neex lépp luy neex noonu ma misaale woon nit ki ba mu ciy ku texee di ci te texe tuuti ba war a dem aji ndax képp koo xam ne lu toll ne atom ci sa ci ngëm nekk na yàlla am na rek doo dañ ci mën a génn loo yàgg yàgg kooku sallallahu alayhi wa sallam ne dana am ay nit ñoo xam dañuy ñëw naan ba man di dem ñii naan ma gis ñoo xam ne xam naa leen xam ma ni ak si bëgg naan si malaaka yi dàqu leen dàq leen ma ne ah bàyyi leen leen ñi kat ñu ne ma xanaa xam li ñu def sa gannaaw ñooñu kon jéggi duñ siraat ndax buñ jéggi woon siraat mucc wala maa ngi jaaxle foofu ñu ne kon siraat moom gannaaw mba gannaaw mbalka mi la ñu ne déedéet mbalka mi kay gannaaw siraat la mën nañ leen départage àllaaxira buñ ko seet suñu adduna bi alaxira amul distance amul sore ak jege lépp mën a teew suñu borom mën naa teewal dara fu mu nekkul mën na laa wal dara fi mu newul suñu borom mën na laa wan loo xam ne nekku fi wane ne ko foo xam ne nekku fa ndax dégg ngeen li ma loolu rek moo mën a résoudre boobu problème kon nag alquran gannaaw noonu la mel noonu lay fóoti nit noonu lay nit noonu lay yafale nit nit noonu lay baaxale nit nit ba dara du def sidna euh, euh, imam Busiri yi misaal ne ko ak xawdu mbalk moom ka ana xawdu biyadu bu jud qad misaal ko dewul alquran jooju géejam yi nga xam ne mooy géeji xam-xam nekk ci biir ban wax ko jot affaire bi gudd na de mission bi dëgg ak moo ci am am na gaa ñu ci naan ba man saxaaba yi ñoom ñëpp a ci naan am nañu ci gën a naan sidna Ali radiyallahu taala anhu sidna Abdullah ibn Abbas sidna Abu Hurayra sayyidatna Aïcha sidna Abu Bakar al-arba'a euh, yi nga xam ne duñu wax dara dañoo ragal bi ba seeni wax ñoo gën a néew ay xadis yi ñu solo ñoom ñeent xulafaa yooyu Ibn Ali nee na dama tàbbal sama lamiñ ci sama gémmiñ junni bunti xam-xam ubbi ko li ma tegaloon njëganaay danaa atte waa tawret ci seen tawret waa injil ci seen injil waa zaboor ci seen zaboor waa alquran ji ci seen alquran te amul dara loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam diye na ma ko wacc ñi ci def waaye suñu borom bu ko neexee mu déggal mu jox jaamam bi ak dégg ci alquran mu xam ci lu xam kon sidna alin naan na ci alquran ba doy quoi ba tax mu yoon anna siddiqul akbar la yaquluhu ba'di illa munafiqun aw kadhab man maay siddiq bi gën a magi sama gannaaw kenn du ko xam ne du sankat wala koo xam ne kii day woote lu newul ci moom wala nafiq Abdullah ibn Abbas la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne hada xibru kii mooy fóoree xeet bi ñoom ñaar ku ci ëpp xam-xam Ibn Ali Sidna Abdullah ko waaw yow yaa sa doomu baay bi muy Ali ku ci ëpp xam-xam mu ne man maa ngi mel ne benn toq ci géejam yoon Abu Hurayra question boobu wax nañ ko ci dundam mu ne waaw waa Màkka yi amuñuy tool bi ñëwee Madina ñu nga ca Màkka ba di jaayee ko jënd pour lu ñu yore seen kër waa Madina mbay la xamoon ña ca tool ya di toppatoo seen mbay man ma takkoo yonent bi lu lu xaw a benn tib rek doy ma ma yor soccoom yor ay dàllam yor satalaam yor lépp lu mu wax ma dégg yemul ci loolu mu boole ci ne dafa doon sàkku xam-xam sàkku xam-xam bi mooy du xadis yi mu jëlee ci gémmiñ yonent bi rek yem ci waaye itam yi nga xam ne yeneen saxaaba yu ko jëlee ci gémmiñ yonent bi te doy ko it daf ko daf koy jël kon noonu mënu leen bañ a ëppale lu ay ñaari aaya ñaari xadis kon du ma nettali benn xadis aaya bi nga xam ne day tiital kuy nëbb xam-xam ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam xadis yi mu wax ne maanaam fal a shahid minkum al-qa'iba te ba ma muballigh amin sami'in ku dégg ci man na ko nettali ki ko fekkiwul ndax léeg-léeg am ko xam ne dañ koo nett rek mu ëpp dégg ki ko dégg ci gémmiñu ki ko doon wax am beneen xadis boo xam ne wax ne nambara allahu ma an maanaam dafa ñaanal nit koo xam ne dégg na ci moom xadis wattu ko mokkal ko ba nekk li ko na ko déggee woon ñeneen xam ñoo ñoo ñooy jooju xam-xam kon fi mu dëgg moom itam dëgër na saxaaba yëpp ñoom ñëpp comme ni salal ko waxee ne asxaab yi kan mu jiw bi ay bi ay himo tale talaytum talaytum sama saxaaba yëpp ay biddiw yu njub lañu ku gën ci roy jub kenn ku ci nekk da nga placé koo xam ne kenn mun la faa remplacé yow rek yaa fa gën loolu moo tax diine ji mat sëkk ngër ji mat alquran day def nit nit ku libre koo xam ne du am contrainte du am limite du ko mën a def jaam ndax borom alal ji bari na borom alal ku muy mën a def jaam a taalama staabada al insaan ixsaanu wa taalama staabada al insaan ixsaanu annaf majbulatun ala man axsana ilayha nit ku ko defal lu baax te mu di as gor dana ko xam xam boobu mu koy xam di la jéem a fay te amul lu mu la fay ci alal mu fay la ci ay tegginam ay jikkoom ay jëfam day mel ne daf lay day dem ba mel daf lay yeew moom na la ki nga xam ne sax defalu la dara waaye nit ñi ñu ci bari gëm gi ñu gëm c'est pas tax na bu ko nit ci bari lee rek bu tollootee ñu dal di jóg dal di koy jox ñaari loxo moom ko lu mu wax moom la ñuy gën a jàpp moom la ñuy gën a jëfandikoo lu mu digle moom la ñuy gën a lu mu tere moom la ñuy gën a bari lu ko waral bokkul yaqin mooy yaqin gi seen xol moo woy nga xam ne gisuñu leneen lu dul xaalis nit ki lim gis rek la gis boo gisul yàlla gisuloo yonent bi dégguloo diine gisuloo nitu diine nga gis xaalis gis borom xaalis loolu rek nga gis fokk nga nekk jaamu bi waaye nag li ko tubaab yi waxee rek un mauvais maître la de mauvais classe waaye un mauvais maître naka noonu nga xam ne kenn du ko jaamloo ci lu mu bëgg kenn du ko jaamloo ci lu mu ragal yàlla rek lay delloo si teg ci kanamam ak lu mën a xew rek yàlla na ci kanamam dootu jàq dootu jaaxle dootu tiit dootu ragal dootu bëgg dootu bañ munaasaba bu ñëw rek maanaam occasion bu ñëw rek mu dellu ci yàlla yépp daal di woyof lu tax ak baat yi maanaam tool yi day woyof ci moom ba mel ni amul bi yonente bi a alayhi wa sallam ne bu ñu peese gëmu Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu bi gëmu Abu Bakr nekk ci plateau bi bu Abu Bakr gën a diis ulama yi ko firee ñu ne adamul waquf ma al wasa'it Abu Bakr gisatul ne lekkay taxa suur taxatul ne garabay faj yàlla rek yàlla def lépp moom ni ñu gisee ne garab gi mooy faj waaye coobar yàlla moom daf ko gisee ne yàlla mooy faj jaarale ci garab gi waaye garab gi du dara waxtu am nawoon dëgg wér rek ñëwee dëgg te du xam-xam rek yem ci zawq la ci moom maanaam góola distation boo xam ne noonu la ko noonu la moo nekk ci moom daal noonu nekk ci moom mënul deñ mun ku ko gëm loolee rek du ko mën a gëm du ko mën a xam moo tax sallallahu alayhi wasallam daan bëgg a gis néew buy dox ci suuf si na xool Abu Bakr mooy koo xam ne nekkatoo ci àdduna dara nekkatoo ci àdduna waxoon naa sànq bu fekkente ne malaayika ngi ñëw waxuma istidaadam waaye rawxaaniyaam ni mu noté jismaaniyaam day tax xam nga lépp lu nekk day woo la mu xeetoon bu ko malaayika mi jegee rek li xeetoog malaayika ma ci moom te mooy rawxaaniyaam day dal di fudd ëpp doole jismaaniya ba dootu yëgati dara ci lu yaram bi yëg wala lu xel bi yëg wala dara lu dal di mel ne malaayika mi nag di wax ak malaayika mi soog a dellu siwaat li dellu siwaat bokkul ak melo yi nga xam ne mooy melo yi nga xam ne moom lay mel nekk ko ci adduna bi waaye waxtu wax yi war a ñëw ca lay demee ci nelaw woowu la naka noonu euh, mën ngeen a jël exemple ci voyants yi ñuy seet ku mel ne Qutb ibn Sa'ida nekkoon sax Shaqqu al-Anmar wala ku mel ne Satih Nostradamus ndaw soosu nekk Amérique mu bari c'est que seen bind day dikkee noo xam ne roo gi ni muy rapport am ak yaram bi day wuute bu nit ñi day am foo xam ne day am ak manque ko defee raw bi ëpp doole foofa bu nit ci dellu see ci melow li mu meloon jismaan yi di ëpp doole loolu nga xam ne aarif daf koy mel léeg-léeg te du sax am nañu aarif yi ko ciy gën a yàggale surtout maj bu bi majaas bi am na ñoo xam ne du yàgg si moom du gàtt lay doon mu daj te buy ñëw duñ ko indil seen bopp day jekk jekk rek na ñëwal leen parce que wute woon naa nit ñi ndax moom amul woon yax dafa nooy lépp dañ ko daan kalañ rek fab yóbbu choq al maar genn wàllu nit la woon lépp genn wàllam la lépp lu nit di am ñaar moom genn wàllam la waaye buñ ko xasee ba teg rek da ngay ñëw rek mu wax la lépp ak lii ñëw ci sa kanam lépp nga gis ñii nga xam ne dañuy seet ci po bu po bu gëléem wala po bu xar ci dañuy xool buñ ci xoolee ba concentré seen rawxaaniya boobu dal di jóg rawxaaniya nag bu jóg rek bu baax la ndax fatx ñaari fatx am fatxu mooy rek lu lay xamal loo xam da nga mën def ay prédiction maanaam lu lay xamal lu ñëwagul benn ñaari fatx moo am nii dañu leen a ubbi ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy fatxu bu jëm ci yàlla ñii bu jëm ci seytaane bu jëm ci seytaane mooy lan mooy lépp loo xam ne ni ko ci waaye euh, wan gannaaw yàlla wan la di la wax loo xam ne ci adduna lay xewee wala ci la xewoon wala ci lay amee wala ci la mën amee ba tey moom lañ tuddee fatxu boo xam ne seytaane la doomu adama ni ko suñu borom loo xam dafa wuuteeg xeet yooyu wut nag mala yi wute jinne yi woote malaayika yi wante léeg-léeg mu am nit ñoo xam ne ci coobare suñu borom day am rëcc rëccu ci rapport xam ngeen ne rapport yaram ak ro dana change juróom yoon waxtaan nañ ko ay yoon bind leen ko nit ki bu nekkee ci biiru ndeyam xam ne lii xew ci àddina bi ci te bi ci yëg dara bi ci xam dara bu juddoo nga xam ne day daal di yëg li nit ñëpp yëg di gis di dégg lépp roo gi dana rapport bi dana changé bu deewee buy nelaw sax dana changé dootu dégg dootu gis dootu xam dara li xew ci adduna bi bu yeewoo delluwaat na meloon rapport bi delluwaat ci na mu na nga xam ne mooy lu kii li normal bu deewee ba nekk ci bàmmeel même chose rapport bi daal di changé ci roo gi nekk ca kaw benn mu nekk ci jokk bi ci wert yooyu wala mu nekk ci malaan yi malaan yi weñ yu tàng yu ñuul yooyu bu yemal xeamee ba mu waat mu rapport bi delluwaat beneen rapport rapport yooyu nag ci ay chance ak porox ndol yi muy def ci lay jinne di boroxloo nit ki loolu sax yeneen i conférence yi yeneen waxtaan la yoo xam ne du fi faj te bokkul ak dina tax a jóg waaye euh, ko moom lu dul yàlla du wéttali ko dara lu dul yàlla adduna bi li ci war daañu ko jëkk ndax ñoom li ñu wax taamir dunia li iradati al axirati dañuy tabax adduna bi ngir namm ci àllaaxira maanaam li ñuy def lépp ngir tuyaaba jëriñ nit ñi la ñuy def te xam nañ ne ku jëmbat garab yooyu yëpp ay yoon dañ ko waxtaane ku jëmbat garab meññet mi ku ci lekk picc yi picc ci dal ku toog ci kër gi bu deelee ku xam ba matt mi ba yàgg sa tuyaa bu fekkee ne bi ngay jëmbat amoon nga yéene jaamu yàlla la lépp dafay lu lay fekk ci sa bàmmeel boo deewee lépp ay boo dee jëmbat ay garab te nga xam ne am nga téeméeri at ñu ne gannaaw ëllëg mu dee wala ngay tabax ñu ne waaw kii ki nga xam ne nitu àdduna tabax du ko fekkee mu def nii mais ne yow mi nga xam ne bu dee nit ko xam yàlla nga xam ne koy def ngir njëriñal ñeneen ndax doomu aadama yi suñu dafa wax ci hadisul qudsi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettali ko jaam ñi njabootu yàlla lañu ki gënal yàlla ci nit ñi mooy ki gën ci njabootam yi te mooy ki gën a jëriñ njabootam yi loolu mooy taamir dunia li aradati l axirati moom la ñuy wax naan amal li dunia ka annaka la tamut abada wa amal li axirati ka annaka tamutu gada alquran dafa ne yaa ayyuha nnaas inna wa'da llahi xaq fala taxurrannakum alxayaatu dunia wala yaxurrannakum billahi alxaruur yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yéen wóor na yàlla dëhëlam du manqué mukk fokk mu am li mu dana am dara bu asamaan si jaxasoo nag suuf si fokk mu moom moo ëpp doole lépp dara mënu koo fonk te dara mënu ko wax mu am moom moo ëpp doole lépp wàññi bari ko waxee lay jaare te waxee ngi sax woyofal na na muy jikkee ndax yërëm ñu loolu lañ koy xamee alquran moo ñu jàngal li ëpp solo mooy dikr ak fikr ñaar ñi xam ne ñu ëpp solo ci diine dikr mooy tudd yàlla wax nañ ne turu yàlla moo mën seytaane seytaan dafa ragal turu yàlla kon nag waaye seytaan dafa bari pexe kon lii xeexam seytaane war na bari nit ki war na koo takkoo waaye am na lu ko jiitu moo di sellal jikko yi yi lislaam bañ moo di rëy añaan bëgg adduna xole siis soxar rambaaj fen kenn mënu koo lim bare daan di faral di misaale ñu ko xeew loolu diine waxe ne seytaan mu mel ne xaj bu xiif bëgg lu mu lekk xolu nit ki mu mel ne néeg bi bu ci yàpp nekkee xaj bi du dem bu ñu ko dàqee bu doxee tuuti booy wa dëdd muy dellu féer yàpp yi mu ngi ko fi gis rek di dem naka noonu jikko yu bon yooyu noonu la nekk ci xol comme seytaane itam mooy dundam ñi nga xam ne xaj bi bu ñu ko dàqee yow bu fekkee ne turu yàlla yi si kar nga ko ba euh, seytaane si daw taxaw fee gis na nga amee nga rëy wala nga añaan wala nga soxar wala nangam ci yow mu xam ne da nga noppi mu taxaw fee di la boo noppee rek boo tudd tur yàlla rek mu ñëw dugg fikra nag alquran moo ñu koy xamal ndax fikr xalaat moo ñuy xamal xéewal yi ñu yàlla xéewal ka duñ ko seet seetlu mukk te xéewal bu nekk cant war na ci wala bu ca borom sant lu mbugal war ca kon ku nekk boo seetee rek da gis li la yàlla xéewal da nga gis loo ak situation boo mën a toll da nga gis ñoo xam ne newoon nañu siiw jot ci li nga am yàlla bind na la ngay doom aadama mën na bindoon ngay sa ndax wala mbot sa firla wala yoo ñooñu sax xam maa ngi ñoom ko gën ba ma di la misaale loolu mënoon na la ngay leneen kon la bindee mënoon na la bind nga manqué cër yu bari defu ko mën na la bind nga juddoo ci réew yoo xam ne doo nekk jullit defu ko mu judd loola ci réewum jullit wan la alquran wan la yooyu yëpp waxuma la loolu mu may la aafiya nekkuloo koo xam ne soo jubee nit ñi rek ñu ne nii du mooyu tax seen bakkan wala ngay raam wala ngay dangu rek te loolu lépp sax am na ñu ko yàlla teg te moo gën ci ñoom ñu gisee la mu leen dencal ëllëg dañu naan suñ sañoon suñu borom dagg suñu loxo yëpp ak suñu tànk yi ak suñu bakkan ak suñu tuñ ak suñu nopp ndax ne yomal xiyam seen yool bu leen koy jox kenn du ko pees kenn du ko natt kenn du ko meetre kenn du ko kenn du ko wàññi dañuy sotti rek wa qila in xadara yowmul baari wa duriba siratu fawqa naari naadaa munaadin ayna ahli wa kaabadal waral jawaabal xumma naadaa munaadin ayna ahli xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain wa yawma dinaan musrain yooyu yëpp nag boo dul xalaat doo sant yàlla ndax doo ko xam boo dee doo boo dul xalaat itam doo gis li nga perdre ci adduna ci temps li nga fi nga waroon a jëf lu baax jëfuloo ko nga xalaat ñi nga xam ne dañoo farlu ni nga leen di ñeexee ba di leen toppandoo boo dul xalaat doo ko xam doo boo dul xalaat itam doo gis li nga xam ne suñu borom may na leen loo xam ne yow mën nga koo am boo jaaree fi ñu jaar nga am koo sa xel may na yéen da nga fee war a jaar ndax kenn ku nekk dañ la suñu borom dafa bindee doomu aadama bindin woo xam ne daanaka nu mu bëgg a mel rek mën na koo mel mi ngi aju ci ria riaba bi rek maanaam exercice yi euh, tàggat tàggat bopp ci la aju kon zikru moo taxaw foofu li ci nekk lépp kenn mënu ko wax ndax bari na zikru moo yóbbu nit kii ba mu àgg ca xaadara ba alxadratul ilahiyya moo yóbbu nit ki ba mu bokk ci xarit yàlla yi moo yóbbu nit ki ba mu nekk siddiq kaamil moo yóbbu nit ki ba nga xam ne suñu borom ci boppam daf koy may loo xam ne buy dox ku daje moom mu baal la ku dox jëm si ci moom mu baal la ku mu ñaanal suñu borom nangu loolu naka noonu la ca def safaan bi noonu la demee kon zikru lu ama am solo la am na yoon nag fikru ñëw te mooy xalaat moom la xalaat waxoon naa zikru wax fikru yooyu yëpp alquran moo ñu koy jàngal wa kayin min ashaabi dal yamuruna ala ma anhum muriduna wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna xam naa aaya bi nga xam ne lu bare bare bare bare alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan laa koy fàttali wa ala junub qiyaman wa qu'udan wa ala junub wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan ba tey alquran moo ñuy teg diggante ragal ak yaakaar ndax ragal ak yaakaar dañu war a balancer rek dañu war a équilibrer ndax bu fekkee ne ragal yàlla gi moo not yaakaar gi da ngay naagu ci ne doo dem ajjana te suñu borom bëggul ku naaw laa taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuba jami'an al qunuutu bokk na ci te mooy naagu bokk na ci bàkkaar yi gën a mag ndax mooy ñaaw njort ci yàlla rajaa u mooy yaakaar itam bu ëppee da dal di dogu sa xel dal di dal doo góorgóorlu doo ragal moo tax ñu war a gàngantax équi équilibre mooy mooy dundu nit ki mooy dundu asamaan ak suuf bil adri qaamatil ardu wa samawaatu mooy muwaazana nit ki ci boppam jikko yi sax jikko jum ci doon jikko yu rafet yi jum ci doon am na ñaari cat ñoo xam ne bu ci ne ŋàññi nañ ko am digg boo xam ne moom lañu tag tagg fekkee ne da nga tabe bokkee ne da nga tabe di joxe di joxe ba sa waa kër duñ am lu ñu lekk loolu dootu nekk fadila razila lay doon maanaam vis la fekkee ne da nga nay ba li war doo ko def ba tey razila la ragal noonu ragal itam bu fekkee ne da ragal ba nga xam ne lu mat wax doo ko wax boo xam ne loo seen daw ku la wax doo ñemee tontu rasila bu bu ñaaw ngoog bu fekkee ne da ngay ñeme ba nga xam ne li ñuy wax tahawur la ko arab di wax tahawur maanaam mooy témérité témérité itam ayib la alquran nag daf lay jàngal ah, laa tajal yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kulla albasti fa taquda maluman mahsuran daf lay jàngal alfadila wala alfadila bayna tarafayni mooy li nekk ci digg bi da ngay bi nga xam ne asiraatul mustaqim bu ñu ko dee seet mooy léegi tey su fekkonte ne dañu tàllal fii ñaari buum ñu jóge woo cinquante centimètres walla ñu jóge woo dix centimètres benn bu ci nekk tàng ba xonq cur nga jaar ci digg bi mu sàkk rëdd woo xam ne dafay équidistant maanaam ni ni ko ni mu soree fii la soree fii diggante mag fii moo mooyam ak diggante mag fii sanqaleñ bi jaar ci bu jàddee jëm fii lu néew néew tàngaayu safara wi lakk ko bu jàddee jëm fii lu néew loolu tàngaayu safara wi lakk ko nga xam day jaar ci buur gi li mu jube xocc xocc kooku mooy fadila mooy jikko yi nga xam ne booy jéggi siraat da ngay mel ne mi lax da ngay dal doo jàdd doo ñi nga xam ne dañuy dox ba seen tànk rëcc ñu jàppandu jàppandu kalliwu seen karaw gi di tàkk di lakk seen yaram gi di xoyamu ñu gëlu ba yéegaat xam ne bi ñu taxaw dañuy ñàpp loolu yëpp mu ngi aju ci seen siira seen dundinu adduna ak seen doxalin ci la aju alquran daf ñuy seetloo mbir mu nekk mujj lu nu ciy dikkal ndax du nu ci am toppat léegi soo soo dee révolté système bu établi da nga calculer ne ku ci dee yaa koy yaa koy layoo naka noonu soo wootee jëm ci lu baax fa fa lahu dañ fa lahu ajru ajruha man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa man amila biha ila yawmi alqiyamah wa wizru man amila biha ila yawmi alqiyamah kon dañu sant alquran daf ñuy sant muy natt mbir yi ci àndaari sharia parce que kon nattu ci àndaari sharia daf naan mën naa échouer mën naa réussir bu ma réussir alhamdulilah bu ma échouer musiba dal ki ko natt ci àndaari sharia nag du seet lu dul mujj gi dana ci am bàkkaar wala déet li ko ci dikkal ëllëg sharia nag daf mu natt euh, alquran daf mu sant nu jaare lépp ci di natt lépp ci àndaari sharia ba ci suñuy wax ba ci suñuy jëf day saxal ci suñu xol naaka rabbun ya alamu xaa'inatal ayun borom dafa xam lépp lu kër am na kër gu ñuy nekk ëllëg te mooy kër fay gi te mooy kër sax gi te nit amul lu dul la mu jëf wa laysa lil insaani illa ma sa'a wa nas'alu wa sawfa yura te man amila saalihan fa li nafsi naan la lépp loo def rek lu mu tuuti tuuti ci baax sa bopp lu mu tuuti tuuti ci lu bon ko jëf wa saa su aleha bu dee xalaat yooyu kon daanu sant suñu borom ci li mu defal ci daqaa'iqu ni'ami wa jalaali du ñu révolté mukk ñu xamul yàlla dañuy révolté dangeen ko jàng ci littérature littérature française li nga xam ne benn dañu naan suñu borom kenn mënu la concevoir amuk providence ak existence mal ci ci adduna bi naaw providence maanaam suñu borom ku baax la lu tax musiba yi ak balaa yi ak tooñ gi ak reyante gi di am ci adduna bi mu seetaan ko kon amul dal di révolté contre suñu borom tabaraka wa taala ñooñu gët mooy njëkk a révolté waaye ñuy révolté bari nañu bokk léegi loolu lépp mooy alquran moom daf ñuy jàngal ba teg na ci yoon woo xam ne duñu révolté ndax dañuy mën a firi lépp lépp lu xew dañu phénomène bu mu a nan daan ko mën a expliqué noonu muy lu jub lu neex loo xam ne day sedd sa xol dal sa xel dootoo mën a dégg leneen ndax leneen du ñëw rek yées ko kon euh, ñu jàng alquran di ko jéem jëfe moom ñu euh, wax sawaraan maanaam réewal te moom duñ ko def suñu borom fegal da leen ko waaye daf ñuy xamal tiiti bàmmeel gaa bàmmeel ak sukuraat ñu koy wax ante bi sallallahu alayhi misaal na ñaari malaayika yi laajte melal leen melawu rëdd ngir wane ne rek mbir lu tiis mooy li ne moom waaye caaxaan ndax nit ki ak lu mu mën a nekk lu mu mën a gëm lu mu mën a weddi bu commencé toll ci sukraat dana ko wóor ne li ñu daan wax moom dëgg moom dana ko wóor moom moom dana ci am kóolute goo xam ne keneen kuy dund daanaka bu dul yonent du wàllu ñu ko am weddi moom gis bokku ca bokku ca weddi gis bokku ca boo foofu moom ah, waaye nag da ko gëm da ko xam waaye xam gu ñàkk njëriñ lay doon cër yépp yàqu na amatul benn cër a def lu baax ngay mujjee lu baax ngir yaakaar njëggal xel mi tax yàqu na atte adduna bët yi moom mu ngi bokk ko malaayka mi xool dootoo xepp dootu dellu xool léegi ay yen nga am yoo war a yóbbaale sa bàkkaar bi sa alal ji nga war a génne asaka génne woo ko alal jàmbur ji léwul ji nga yor bor yi nga fayul say njaboot yi nga bàyyi sa ay xarit yi sa kër yi loolu lépp yan la boo xam ne daf mel dañ la ko teg da nga koy yóbbaale ma ne ki yenu benn kilo moo ëpp chance yenu fukki kilo waaye ki yenu fukki kilo moo tane ki yenu téeméeri kilo kookoo tane ki yenu ton alxuraan yooyu mu ñu jàngal it day tax lu mën a mucc ci yu bari bu mënul woon suñu farlu àgg ci suñu ragal àgg ci rek dana compenser lu bari ndax bu ñu seetee ne loolu lépp ngi ci suñu kanam te dara lu ci caaxaan te lépp lu amee la gën a wóor lépp ni mu la wóoree na tey di jant fenkoon na ba tollu fii rek moo ko gën a wóor moo gën a wóor de waaye nag kon bu dee xalaat loolu yowmal xasri mooy yowmal xasri bis boobu moom màggaayam tax na tur yi ko alquran wooye kenn xamul nu mu dafa waaye xam ngeen ne bis boo xam ne rek nit ki dana ne ak a neexoon inna lillahi lu bon lii li may bëgg sànni sànni sama doom sama yaay sama baay sama soxna sama lépp ak ñi ci àdduna ñëpp li ngeen si dugal sama mucc ngeen booba tiis gis na lu tiis de loolu moom loolu moom boo rek xam ne doy na waar de doy na waar alxuraan moo ñu jàngal wuuteeg bànneex bañ a topp suñu bànneex ndax moo ñu xamal li ci topp bànneex moo ñu xamal ne jaay sa alaxiri jënde adduna perte mënu koo weesu jaay sa alaxiri jënde ko adduna perte mënu koo weesu jaay sa alaxiri ki jaay tonu jama jënde ko puso bu damm sax yaa ko gën a perte yaa ko gën a perte junni yoon fanweeri téeméeri junni yoon juróom ñeent fukki junni junni yoon. waaw ah, doy na waar doy na waar. yoo xam ne. innama alxayaat dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takasurun fil amwaali wal awlaadi kamasali xaysin ajaba alkufaara nabaatuhu summa yahiiju fatran musfarran ah, waaw summa yakunu hutaaman fil aaxirati azaabun shadiid daf lay wan ne loo mën a am ci adduna rek boo nelawee fàtte ko nelaw misaalum dee rek la. bis boo tolloog sukuraat loo mësoon a xéewlu ci adduna loo mësoon a am lépp mel na ni mësuloo koon a am moo tax adduna ñu di ko peser laafu yoo laafu yow bi gën ko diis dara desatu ci ci yow la nga amul dara desatu ci ak yow ñeenti mètre juróom benn juróom-ñaari mètre ñetti mètre li ñu lay laxasee moom nga ci am moom lañ lay yóbboo te malaan xamuloo day tàkk ci sa kaw ndax sa bàkkaar wala déet loo ci xam kon loo yóbbaale dara dara nu nu gàttal nu gàttal eh, kon alxuraan moo ñu xamal li julli indi xëy na waxtaan nañ ko sax ay yoon li la ko war di jox ak ni ñuy woore ak ni war deme ak na muy jëmmoo ak bu ëllëgee na muy taxawee naka noonu julli naka noonu saraxe dañu xamal nu ni zuhdu mooy dëddu mooy tax sa jaamu yàlla di am valeur yow mi dëddu adduna noonu la ñuy xamale itam yi alaka yëpp ñu ki kéefër bakkan seytaane hawa adduna ñu xamal ëppal ñàkk tax ko nga waroon taxaw yàq yàq moom ci mboolem anam yépp lañ ko araamale wan bakka yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf fekk kuy jàpp di sotti ndox mu bari mu ne ko laa tusrif bàyyil yàq mu ne ko ndox sax yàq ngi ci mu ne ko boo newoon ca tàkku géej gi asitam yàq ngi ci ndox lu tax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi lépp loolu gis rek day sabbal suñu borom ñun ñoo ko du dégg te lépp lu doon sabbal suñu borom nga xuuf ko sabbalatul gàddu nga loo xamul lu mu kon yàq baaxul loolu moo tax yàq arab naka loolu sàggan alxafla naka loolu mooy dëng inaad da ngay wax ba dëgg feeñ nga lànk rus ngaa dellu gannaaw wala rëy ngaa dellu gannaaw wala kii nga doon waxal bañ nga ko ba doo ko fekk si mukk jaral na la loola na la ca dee fekk na la yóbbu safara sa yoon jaral na la ay naat moom ku koy def lu araama araama tooñ taxul ñuy wax soxla ma dina wax dara xam ngeen ni mu demee te addi mooy jalgati abal naa la sama oto foo jëm Tëngéej nga jàll ba Dakar mooy te addi dénk naa la sama alal nga leble ci même na la kooku delloo sax waaye tàggoo woo te at ji mooy fi ñu la yemloo daal weesu nga ko yemoo fa riba lekk ci sa biir riba safara nga lekk naka noonu alal yi dono lekk lu araam itam lu légul day tax cër yi tàyyee jaamu yàlla bunti leer yi ubbi ko ci xol yépp day tëju lekk riba daf koy tëj xam ngeen nit ki yu bari dana ub bunti leeri xolam waaye lu ci bari dana gaaw a ubbi ko wax nii sax boo dee wax loo xam ne du mbirum turu yàlla wala lu jëm ci yàlla wala waare wala alquran wala yooyu dana ub sa buntu xol waxu adduna bii day ub buntu leer boo xam ne bu waroon dugg sa la daf koy ba nga jógee fi ba tuub ko wala nga defaat leneen mu a ubbi ko ngay xool dana ub benn bunt ci buntu leer yu bari yi ci xol li ngay xool muy nekk ci sa xel nga di seet na mu demee ak di ko waxtaane wala rafet na wala ñaaw na baax na wala bon na yooyu yëpp dana am cër bu muy jëm ci sa leeri xol naka noonu li ngay déglu ba cër yi jeex boo gisee ñuy dugg xalwa dugg xalwa ko defee buñ duggee xalwa yooyu yépp day dàqu naka noonu suufi yu ne yi nga xam ne dañuy dund ci àll ba duñ gis nit bi ñu wax kenn tam yooyu yépp moo tax yooyu yépp dañuy sakk dañuy ubbi bunt yi nga xam ne mooy bunti leer yépp sakk bunt yi nga xam ne moo koy mooy bunti lëndëm yépp ñu sakk ko mooy tax li leen di ubbikul di ubbiku xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam mu nga xam ne moo gën a jege yàlla ci nit ñi ëpp ci xam-xam ëpp ci leer sax biñ ko daataan yónni bi jibril daataan ñëw ci moom dafa doon dugg xalwa loolu xalwa la mooy xunt boobu mu nekkoon misaal na ko ci gàmm gi sax ay yooni yoon yóbbaale eh, li ñuy wax yóbbal lu muy jëfandikoo lu tuuti nekk ci xalwa bi di jaamu yàlla rek ba ba ko sidna Jibril di feeñu naka noonu wala yi ci bari yëpp fokk ñu dugg xalwa boo xamee boo amee secret yu bëgg a xam secret yi nga xam ne jaam du ko jox moromam suñu borom moo koy jox jaam bi xalwa ak yu mel noonu nga koy xamee ak xam-xami secret yi ci bari dégg ngeen sànq bi nga xam ne naa lu nee na dugal naa sama lamiñ sama gémmiñ junni bunti xam-xam ubbiku lamiñ yi dugal ko ci gémmiñam tekkiwul lu dul ne noppi naa bañ a wax bañ a wax bañ a xool alquran dafa ne qul lil muminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dalika azka lahum inna laa xabirun bima yasnauna waxal jullit ñi nañu damm seenub seet nañu bàyyi yaaxal seeni bët di xool lu nekk poète bi benn sha'ir ne fa innaka in arsalta tarfaka ra'idan li qalbika yawman at'abatka al-manazir ra'ayta alladhi la kullahu anta qadirun alayhi wa la an ba'dihi anta sabir kii bi dafa gàtt temps bi dafa gàtt léegi du mën a dikk yooyu yëpp daal notante wure dàq nit ki li mu la joxoon nga lekk ko riba la tasjiyatul waqti fil baatili nekk sa béréb di waxtaan rek waxtaanu addina mu wéy rek di wéy di wéy di wéy rek moom itam bokk na ci kiiraay yi nga xam day yiir nit ki diggante ak yàlla fen loolu jëw moom taxul ñuy wax moo yées lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëw musiba naaru laay la na ngeen ko wattu benn sahaaba yi ne ko waaw bu fekkee ne li ñuy wax ci nit ki dëgg la nag mu ne ko loolu nag mooy jëw waaye bu ne li ngay wax ci moom amul kooku mooy buxtaan dëgg faqat baat taxul rambaaj yées ko regis bu nekk mu doon rek ban heure kon ma conclure ba gàttal du am na ay laaj d'accord li ma doon jëm nag ci mbir yi àdduna yi affaire modernisme ak l'islam ak yi kenn xamul la waaye léegi kon mën nañoo dem ci laaj yi ko bu ma laajee rek mu xam tuuti tontu ko ci hmm? waaw liiral ma dégg joxal kenn mu liir ma nekk ci dund waaw bismillah sëñ bi bàyyi si rek sëñ dafa am ku doon laaj. waaw ku doon laaj. anam amaloo amaloo xas li. waaw waaw dafa am ku doon laaj mu ne. dafa bëgg gannaaw ci njëriñu maman ak lañu nekk. ah te xamuñu daal ci fii ci réew mi. lu bëri ci imam Malik. mu bëggoon koo daaral waxam ko tuuti daal ci imam Malik mooy kan. wala njëram. mooy lan njëru imam Malik. ndax ñu ëpp ci réew ci lañ nekk. waaw waaw wax dëgg ndax daanaka fii ci Sénégal moom. ñu nekk Maliki ñoo fi ëpp daanaka ñëpp Maliki ay benn benn ci dégg ñu nekk euh, ah, Hanabila am Ahmad ibn Hanbal xam ngeen ne borom géer yi matoon nañu fukk waaye ñi ci imposé ba nga xam ne ñoom rek la nit ñi xam ñoom la ñuy topp muy ñeent ñoon l'imam Abu Hanifa l'imam euh, Malik imam Shafi imam Ahmad mooy ki ci mujj imam Malik Madinatu Munawwara rek la nekkoon mës koo génn lu dul dem dellu si bokk na ci ñi njëkk Malik am na juróom-ñeent fukki sëriñ ak juróom kenn ku ci nekk tànk na ci yow xam-xam bu bari sellal ko Malik ci sellalam bi mu faatoo juróom benn kees yu fees dell ak ay ay hadis yoo xam ne dañ koo suul Malik jëfandikoo wu ci benn nettali mu ci benn ndax ñàkk koo doy Malik dafa amoon ay charte yoo xam ne balay nangu ne hadis bi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la jóge faw mu gaaral ko ci charte yooyu ba mu matal charte yooyu yépp imam malik fonk gi mu fonkoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam tax na daawul war fas wala gëléem wala dara ci madina nee na suuf su yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk du ma ci war daaba bu daan jàngale ci jàkka ji jàkka yi madinatu a la daan jàngale dafa daan fab loxoom teg ci kaw kelu bi ne jëpp aji wax ju mu doon li nga wax dañ koy seet am ca lu ñu jàpp am ca lu ñu bàyyi ba mu des borom kelu bii buy nettali xadis daf naan borom rawlatu bii borom xabru bii nee na nangam imam malik bi mu xoloo ishaq dafa daan jéem a ràggal xadis malik imam malik dafa ne génne naa ko madina yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne al madinatu tanfi xabasaha madinatu munawwara day dàq lu bonam nit ku ànd ak lu bon benn lu bon dal la wala nga am soxla fi la génne doo fa toog mu ne nag kàkkoo kàccoor la ishaq mooy ki nga xam ne da ngeen ko dégg ci histoire taarix yi lu bari moo ko ci bind imam malik bu daan jàngale ci noonu mu fonk yonte bi ni ma waxee woon day nekk day wan kanamam day nekk ci maanaam day wan kanam euh, kii bi loolu na mu tudd li ma waxoon pied bi na hmm? waaw kenn day wan kanam kenn kennu li day taal cuuraay lu gën a neex waxtu wu jeexee mu fabaat ci poosam def ci ngir fonk hadis du nangoo fekki kenn di la jàngal hadis dafa ne al xam-xam dañ koy fekk si waaye du fekki kenn imam malik moo jàngal imaamu shafii imaamu shafii jàngal na imaamu ahmadu imam malik nag bi nga xamee ne waa iraq hadis yi ñu daan jot daf daan nekk hadis yoo xam ne si bari dañ ciy yokk wala ñu wàññi ci mu dégg ñu ne l'imam Abu Hanifa fiqam dafa bari dëng-dëng ndax xamul ci xadis lu bari imam Malik ba mu defee moom munazara nangu na ne Abu Hanifa ku xam fiq la te li mu nekk dëgg la dafay wet ci ñaq yi ci jëm naan o oh, Abu Hanifa mu faqih dëgg la sonal na ma trop imam Malik waaye dañ ne yonent bi sallallahu ci boppam daf daan wax mbiru imam Malik te imam Malik ñëwagul naan léegi ci kanam da ngeen gis nit ñi di takk ay gëléem di ware ay gëléem yi fu nekk di wuti borom xam-xam te duñ gis mukk borom xam-xam bu raw borom xam-xam bi ci Madina Malik imam Malik am na benn faqih boo xam ne ba mu faatoo di ko ulama yu nettalee bi Munkar ak Nakiir ñëwee mooy malaayka yi laajte ci bàmmeel di ko laaj kuy sa borom ak duy sa diine ngay nee na imam Malik ci boppam dafa dal di ñëw daw ñëw ak si ca bàmmeel ba gëdd malaayka yi ne leen kii li ngeen koy laaj moom lay jàngale moom la dëkk ko jàngale ngeen ko ko laaj malaayka yi dem mu ne loolu sañ-sañ bu rëy rëy rëy la dañu wax ne ulama wal amiloon yi yemal xiyaam kenn ku ci nekk dañ lay solal ndëpp loo xam ne moo gën a rafet or gën a rafet jamaa day xotti asamaan yi juróom-ñaar bët du ci mën a dal ñu tegal la chaise urus boo xam ne ci ngay toog di li say xabaar imam malik am na ay masala yu bari yoo xam ne imaamu Shafii d'accord ci moom waaye loolu lu normal la kitaabu xilaaf malik la ko imaamu euh, Shafii moom la tuddee téere ba xilaaf malik te yenn téere ba lu yàgg ngir respecté malik bëggu koo génne ba mu yàgg mu soog ko génne ndax xam-xam moom kenn moomu ko comme ni nga xam ne noonu la euh, kii Platon xaw ma Aristote waxoon rek kii sama xarit la xam-xam it sama la waaye xam-xam laa gën a xaritool te danaa wax dëgg gi dëgg la gis-gisu imaamu Shafii fi mu wuuteeg gis-gisi Malik ñoo fa daje du ñàkk kenn ku ci ne nga jëm waaye xam nañ ne Malik jamono yi muy jóg la jóg gën a jafe jamono yi muy dajale xadis la dajale xadis gën a jafe ndax booba bu ñu seetee euh, ulama yi ñu xam xadis bari wuñu te dañoo tasaaroo xam ngeen limaam Ahmad ibn Hanbal jóge na Iraq ci Baghdad Basra dem ba Yaman ci dox ay ñaari tànkam dox ngir ñetti xadis yoo xam ne daf koo dégg ci euh, kii Abdul Hamid déedéet Abdul Hamid dana ko xamaat kooku ku daan jàngale xadis la waaye euh, Ahmad ko gën a bari xadis yi mu xam waaye dafa bëggoon fu mu dégg ko xam xadis yonente bi rek mu dem fa Maalik nag bi nga xam ne mu ngi jóg moom di wut booba ñooñu ñëpp ko gën a yombale ndax ñooñu fekk nañ ñu dajale lu bari te sukkandiku nañu ba tey ci kitaabu Maalik mooy Muwatta nee ñu ko dafa nekk diggante mbestanamu Kaaba gi Kaaba gi bi mu gëmmee bët nelaw tuuti gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw ne ko watta lil ummati maanaam defal xeet wi maanaam xam-xam yoon guñ jaar bind Muwatta imaam Maalik imaam Shafi moomu ci boppam dafa ne amul ci kaw suuf téere bu gën a wér téere imaam Maalik imam Malik bu seetee ne ci aarifuna billahi ak awli kummalul awliya yi ñi nga ci xam ne ci ngirum Malik la ñu bokk kenn xamul lu ñu toll kenn xamul lu ñu toll dañoo bari moom mook Shafi yi ñoo ci gën a bari la xam ne Malik ngërëm ak leer la ñoom ñëpp nag koo ci jaar ci ngërëm rek dëgg la ndax ñoom ñëpp ñu ngi mel ne ci doon yi ci saxaaba yi ñu xam ne ci ñoom la ñu jëlee xaddis yi Malik nag daf ci gën a sol sonn ci xaddis moo tax imam Shafi daan wax ne bu ñu tuddee Malik bu ñu tuddee hadis Malik mooy mooy biddiw bu fekk bi léegi Malik bu seetee ne moo ëpp ñu ànd ak ci ngërëm ndax yu bari ngir Malik mën nga koo booleeg Abul Hasan al Ash'ari bu ko defee ci ash ci euh, nekk Ash'ari ci fiq nga nekk Maliki xilaaful Hanabila fekkente ne itam ndax amul borom ñeent ngir yëpp kenn ku ci nekk. am na ci kumalaaw yu bu nekk ci Tëngéej ngeen Cheikh Abdul Qadir Jilani ak ni mu tolloo ni mel ngirum Imam Ahmad ibn Hanbal la nekkoon Abu Hanifa si nga ñoom Abu Yusuf Bistami ñu bari ñu ci nekk bi Imam Malik moom est-ce que lim ñu nga Muhaydin ibn Arab bari nañu daal bari nañu ak ci fuqaha yi bu ma wax sax fuqaha yi nga xam ne mujtahid lañu mujtahid muqayyad yi nga xam ne dañoo nekk ci biir ngirum mujtahid mutlaq di wuuteeg moom ci ay xalaat waaye du ñu génn ngir mi maanaam école bi benn la ci école am la ñu nekk ci la ñu génnee maanaam ci loolu imam si imam al-Ghazali ngërum imaamu Shafi'i la nekk ñoom ñëpp daal kenn ku ci nekk sa ngir lu wér la lu dëgër a dëgër maanaam nag ñi wax ne xutbul xaw si nag ci ni suuf yoon yi gisee ñoom neeñ du ñu ko ci mel ni ngir dañuy wëndeelu ànd ak dëgg waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam defe ne mujtahid benn mu jot dëgg ga wala mu juum bu juumee am na benn tuyaaba bu bu fekkee ne daj na dëgg nga am na ñaari tuyaaba al mujtahid imam muxtin wa imam musibun in asaba falahu ajraani wa in axtaa falahu ajrun waahid maanaam ajrul ijtihaadi wa hada ajrul ijtihaadi ajrul isabati al xaq kale Malik da njër la moo xam ne ku ci nekk yaa ngi ci daanaka ngir mi gën a bari ci lislaam ci ñu ci nekk ngir la mu wér a moo xam ne Malik ko mat a xam na ndax nit ki boo dee ci ay waxam war nga xam mooy kan fekkante ne waxtu wi dafa gàtt moo tax am na ci kii fo ki yu bari mënuma caa dugg ci mbiri xam-xamu zahir ak mbiru xam-xamu baatin gis ngeen am na benn suufi bu ko bindoon lettre xëy na naa ko waxtaane ci conférence du ñàkk beneen yoon ma waxtaane ko ak it jigéen nga xam ne na sax loolu léeg-léeg ma ne du euh, benn jigéen boo xam ne dafa nekkoon ci boppam loolu nekk neex bakkan ba rek mu def bi mu faatoo nag ki ko doon sëng daal day am lu mu wax nag ma defee nii ci kanamu kooku loxo bi taq ci loxo bi tax ci mënatu la dañ ulama yëpp waaw ma àggale ma wax ji daal ulama yëpp ulama yëpp gab ci jaaxle dañ ko nettalee bi Malik ñëwee ne nañ ko dóor xaddal xas bi xaste yar yi nga war a dóor xam nga gis ne Malik karaama la def foofu bu kéemaane waaye ci kaw sharia biñ ko dóoree yar yooyu loxo bi dañ waaw waaw da nga si waaw bu fekkee ne waaw da duñ garder li laaj waaw bala nga wax ma dégg ba ah mutmainat waaw mhm. Mhm. Mhm. waaw waaw waaw d'accord d'accord waaw même boo ko waxee ci français waaw yoon yu bari la dinaa la ci nekk bi ci gën a gàtt moo di xam nga bakkanu doomu adama bakkan bu ñu ko waxee ci l'islam wala ci tasawuf bakkan mooy meloo doomu aadama yi nga xam ne moo lay bëgg loo lii moo xam baax na wala bon na moo lay bañ loo lii ndax mel naqar na ci yow wala bon na ci yow moo xam baax na wala bon na moo lay bëgg loo lii ndax seeram aajo woon na ko xiif nga wala mar nga wala yu mel noonu loolu lañ tuddee nafsu mooy bakkan bakkan bi nag moom la ñuy tàggat di ko tàggat di ko fóot di ko sellal ba mu àgg àgg boobu nag ay étape la mu ñu ko waxee ñu ne nag ba étape bu mu ci tollu am na tur bu ñu koy tuddee muy nafsul amaratu bisuu'i nafsul lawaamatu nafsul mulhamatu nafsul mutmainatu nafsul radiyatu nafsul mardiyatu nafsul kaamilatu juróom-ñaari étape yooyu bu ko jéggee day soog a nekk waasil àgg ci boromam bu ci nekk dafa am couleur am forme a nafsul amaratu bisuu'i mooy sa bakkan bi nga xam ne daf lay diga rek ci bon loo xam ne lu neex sa bakkan la rek muy moy muy naan sàngara muy po muy lu mu ci doon rek bu fekkee ne góor góorgóorlu nga jihaar contre sa bakkan di jihaar di jihaar ba passé maqaamu boobu nafsul lawaamatu moo ci tegu bakkan bi nga xam ne boo juumee tuuti rek def lu dul noonu mu di la yedd nga di ko rëccu boo boo ma ci bu ci nekk mën naa ci euh, apesanteur mën naa ci kii waaye dama koy gàttal rek boo jógee nafsul lawaamatu nafsul mulhamatu moo ci tegu bakkan bi nga xam ne foo toll yaa ngi xalaat lu baax mu di la xalaat da na nga def nangam tey tey jii de war nga def junni astaghfirullah wala junni la na nga def nangam salaatu ala nabi tey na nga dem béréb sàngam nga xam ne yu mel noonu rek la lay digal kooku mooy nafsul mulhamatu boo dépassé étape boobu nafsul mutmainatu mooy bakkan bi nga xam ne dootoo def benn effort pour wattandiku lii ñu tere sa sa sa xol ci boppam moo ko bañ ndax dafa mel ne da ngay janloo melo yi nga xam ne boo gisee di nga euh, ku def lu bon maanaam mi rek doo ko xam ci sa xel da ci sa nga jàlloo lu bon li muy def nga gis ni mu bone ñu wan ko ni mu gën a bone ni muy feeñee feeñ yemal xiyaam ndax jëf yi ko jëfoon jëfatu ko waaye maanaa yi mooy feeñ ba bakkan ba nga xam ne moo lay digal yu baax yi mooy nafsu mulhamatu nafsul mutmain mooy nafsul mutmain su mooy bi nga xam ne dootoo benn effort pour bàyyi lii wala pour def lii noonu nga bindoo nekk nga ci yoon bi daal nafsu raadiyatu mooy nga dem ba nga xam ne nag yow lii nga nekk daal kontaan nga ci xam nga ne dëgg dëgg nag bugguloo rëy bugguloo gis sa bopp bugguloo war sa bopp xam it fu fu yàlla lu mu ma ci yow waaye da nga xam ne rek yaa ngi ci lu baax moom wóor na ne yow daal li nga nekk nag ci la la ci nga ci nga ci nga nekk nafsul mardiyatu mooy bakkan bi nga xam ne ak nga ci étape boo xam ne amatul benn sikk benn ayib léegi suñu borom gërëm na ko a nafsul kaamilatu mooy bi ci topp ndax boo agsi ci nafsul mardiya mu yow mu nga xam ne yaa ngi mel ne amoon nga ay góom wér na waaye liggéey yi des na fi nga dem nag ba àgg ci a nafsul kaamilatu mel ne amatoo sax liggéey amul melo ci na ci gàttal ba na ay ay ak nu nekkal nañ ko imaginer waaye bari na waaw kii bopp bi moom dafay laaj affaire u firi alquran ijtabara am na ko laaj fii ci aar alquran mu ne ijtabara alladina tabau min alladina tubio mu ne moom dafa gis ne dafa gis ne daal mel ne sëriñ si rek ak taalibe yi lañ ko jubalee yowmal xiyaam muy ki xam ne dafa gëm woon nit ki bu yowmal xiyaamee dafay naan ay suma yëgoon du ma topp diw yi ay suma yëgoon du ma topp diw yi mu ne nag aaya boobu sëriñ see ko moom ak taalibe yi wala aaya boobu ñëpp ci lañ bokk wala déet istabarra alladina tabaxu min alladina tubiu wala awal azab waaw ñaareel bi mu ne ma laaja ñu am na keneen ku laajaat mu ne mu ne alxuraan yi ñuy jàng di ko jox néew yi di ko wàcceel kaamil nit ku gaañu ñu koy wàcceel kaamil alxuraan ndax loola dana jëriñ ñu gaañu wala déet mooy ñaari laaj yi ba ñu bu njëkk bi istabaraa lazina taboo mina lazina tubi'u waraa'u wa daqqat bihim al-asbaab wa qaala lazina taboo law anna lanaa wa bis ba nga xamee ne ñi toppoon ci ay nit ñooñu dem nañ taxaw nañu taxawaay boo xam ne weddi nañ leen dañ tam ci ñoom jotuñu ak yéen dara kat yéen neexoon ngeen duñ topp moomu mu leen woon boo dikkee suuratu Saba yi dana ko gën a leeral. léeg dañu wax ne. ñu nga xam ne fecckat lañ ñëpp bu keroogee diwee jiitu fecckat yëpp topp nga xam ne waykat lañ ñëpp bu keroogee diwee jiitu waykat yëpp topp si ñi nga xam ne naan ko sàngara ñëpp lañu bu keroogee diwee jiitu naan ko sàngara yëpp topp si bu keroogee ñi nga xam ne faatkati julli lañu ñëpp diwee jiitu ñu topp si bokk nag bokk nag yow mën na doo ku la unaa si bi waaye dugg na si ndax yonent yi seen bopp dañ leen di laaj yomal xiyam la ngeen def lañ leen yónnee woon ndax masal ngeen yónnee wala déet ah bu mu kay seen waxuñu dara déedéet waxuñu dara ku leen di seede jullit ñi di seede waaw ñu ne ko ana lu tax ngeen ñu ne ko ci te alxuraan wax yàlla la léegi xam ngeen ko léegi wax ñu ne am basharu na bi jannati al ashara al mubashirun bil janna al ashara al mubashirun bil janna ñu daal ñu tudde leen mm-hmm. al mubashirun bil janna al asharatu al mubashiratu bil jannati fukki ñi ñu bëggale àjjana ñi nga xamal ne yéen seen àjjana wóor na Abu Bakar Umar Ousmane Ali Talha Zubayr Saad Saïd Abdurahman ibn Awf Saad ibn Abi Waqas moom la wala ci toog ci benn jataay ne ñii ñoom seen àjjana wóor na Abu Bakar ku nekk xam na ko soxla laaj Omar noonu Usmaan noonu Ali noonu. Talha ak Zubayr ñoom itam tax ñuy wax ku xam dara ci ñoom xam ne ñu yeewoo loolu la ñu. Saad ibn Abi Waqaas même chose ñoom ñëpp sax dana aw temps bi mayu ñu dugg ci seen i mbir kenn ku ci nekk waaye. yonent bi sallallahu alayhi na ñeneen ci àjjana waaye nag ci benn jotaay mu limandoo fukk la lima la la bëggale àjjana wane nañu seen àjjana wóor na waaye ñeneen yeneen i munaasabaat la wax ne diw ajana wóor na diw ca ajana nangam am na ñu wax ne ajana daf leen di nam ndax ajana day bànneexoo ci ñoom ñi nit ki bànneexoo ci ajana sidna Alioune ci la Ammaar ibnu Yaasir ila axiri ila axiri xam nga ñoo xam ne yomal xiyaam boo nit ki li waxoon tànk ne ki nga xam ne atom gën a gën a ci ci ci ci xolam ci ngëm nekk na ci dana génn aj dana génn safara dem ajana ki mujj génne safara jëm ajana di raam day raam bu dikkee suñu borom ne aywa bu génne ah safara demal àjjana su dem dikk ne dellu si ne fu mu romb fee daal xëy ma fa dafa fees dell amul benn ko dama ne la nga dem àjjana mu dem dellu soit na suñu borom man nag amul ma xaj mu ne ko mën na la demal àjjana nga ne amul ma xaj xoolal duggal fee nga dem àjjana am nga fa lu day ne àddina ak fukkam mu ne laa ci mu am da nga may foye yow ngay borom bindee fii nga di ma foye mu ne suñu borom ree ba fa tabaraka la san xaalis ne yonent bi ree <laughs> waa ji soog a dem àjjana وإذ أخذ الله ميثاق آتيتكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول